baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim alam tara ila alladina xarajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almawt faqaala lahum allahu muutuu summa axyaahum inna allaha laduu fadlin cala annaasi walakina akthara annaasi laa yashkuruun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab ñaar téeméer bi ak fanwe ak ñeent fukk ak ñett mu ne alam tara moo ndax xooloo jëmee ilaa ndax yow xooloo te gis ci gisug yéemu xool xoolug yéemu ilal ladina jëme ca gaay nga xamante ne nii xaraju dañoo génnoon min diyaarihim ci seen kër ya seen habitation ya ak seen willaaya di seen dëkkuwaay ya de wahum te ba ñuy génn keroog uluufun ñoom de ay junni junni lañ woon hadaral mawt lan moo leen génne ndax daw dee ngir bañ a dee waaye ba ñu génnee ba fom ne ñoo ca ne fa qaala lahumu allahu muutu suñu boroom tabaaraka wa taala ne leen ay wa dee leen summa gannaaw ba ñu deewee ahyaahum mu daal di leen dekkil inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala la du fadlin mooy borooru ngëneel ala naasi ci kaw nit ñi de walakin akthara nnaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yashkuruuna duñu sant ngëneelam gu yi gim leen defal de lii nag boroom di boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne am mbooloo la woon ci waa banu israil alayhi salaatu wassalaam yoo xamante ne nii dañu doon daw dee am nañu ne ab peste bu doon xew la boo xamante ne nii moom lañ doon daw ab peste amoon gaa yépp nag ne dañuy daw dem léegi nag ba ñuy dem <coughs> bon am na nag yeneen wax lu ci yu ci benn boroom xam-xam yu wax ne ba ñu njëkkeewu dem mooy dafa njëkkoon a xaw a peste ci seen biir léegi am ña amoon doole mënoon a gaaw a génn am ay moyens ñu daal di génn léegi nag daanaka ñoom ñoo muccoon léegi nag ña desoon ca biir way néew ju doole ñu ñu bari ñu ñoom faatu léegi nag bañ ñëwaatee ba pest ba jeexee beneen épidémie beneen peste amaat léegi nag gaa yi ne yé léegi ña toog mooy ña dem ba ñu demee ñoom lan lañ doon wax dañu doon wax naan ñun di génn gi ñu génn loolu moo tax ñu mucc léegi nag ña fa desoon ñu naan ñun kon li tax ñu dee daal mooy daal li ñu fi desoon léegi nag bi nga xam ne ci la amaat gaa yi ñu ne kon ñun dañuy ànd ak yéen tey moom ñun ñëpp ay génn yi dee fan. gaay bi ñu génnee ñoom ñëpp suñu boroom ne leen muutu lool benn wax la boo xam ne am na leen ci boroom xam-xam yi ñu koy wax rahmatullahi alayhim am ñu ne noonoonoo ñii jihaad lañ doon daw suñu boroom moo farataaloon ci ñoom ab jihaad ne leen ay wax xare leen ak seeni noon gaay yi ne ñun defuñu ko bar génn ne ñoom daw génn dëkk bi moo leen gënal ñuy xeex ak noon yoo xam ne bu ñu demee ñu massacrer leen tu nga loolu lañ doon wax ba leen Seydina Muusa ne leen radi alayhi salaatu wassalaam seen borom nee na ngeen dugg bunt bii te ngeen wax xitta bu ko defee rek di di dinañ leen jéggal seeni simpil leen seeni ñaawteef ñu ne ñun dañoo duggul fii la ñuy des quoi inna lan nadxula fiha maadaamu fiha duñu dugg dëkk bi fekk waaye yow ñu soxor ñi fi nekk ci kanaani yu ne yi ñu nga fa ñun duñu fa dugg ah waaye yow fadhab anta kon wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaa'idun ci lañ waxe woon Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ne ko nag demal yaag sa boroom ngeen xeex xeex bi xare leen xare bi ñun ñu ngi fii jekki dara lañ demul léegi nag ñu ne am ñu ne loolu la woon mooy dañ bi lu mel noonu la mooy ñii nii bokku ñoom ñooñe waa ñeneen lañ ci waa banu Israayil alayhi salaatu wassalaam léegi bañ leen farataale ci ñoom jihaad ñu bañ ko waa di daw daw deeneen dara lañ dul dem waaye toog ci dëkk bi mooy bu ñu songul suñu noon yi dinañ ñu songu kon nag nañ génn daw ba ñu dawee nag suñu borom ne leen muutu aywa dee leen ndax lan du waxoon na leen ca suuratul jumaa qul yaa ayyuhal ladiina haadu in zaam in zaamtum annakum awliyaa'u lillahi min duunin naas fatamannawul mawta in kuntum saadiqiin walaa yatamannawnahu abadan bimaa qaddamat aydiihim wallaahu aliimun bizzaalimiin qul innal mawta alladhii tafirruuna minhu fa inna annahu mulaaqiikum summa summa summa turadduuna ilaa aalimil ghaybi wash-shahaadati fayunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun ñoom la doon wax foofu ba léegi naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal ma gaa yi nga xam ne ñooy yahuud yi de bu dee nañ yéen ni ngeen di wax dëgg la ci yéen naan yéen daal yéenay parandooy yàlla yi wëlif nit ñi daal yéen daal yàlla bu yéen la yéen la parandool yéen lay dimbali te yéen la jàppale wute ñeneen ku dul yéen nag defu ko loolu kon nag fa fatamoon nuwul mawta waaye waaye mébét leen dee ndeem nekk ngeen ñuy wax dëgg suñu boroom ne duñu ko mébét ko ndax li nga xam ne moom la seeni loxo daal di jiital ci caay-caay ki bàkkaar de mu ne waxal ma leen neleen leen dee gi ngeen di daw fa innahu moom mulaaqiikum day dajeek ñoom ñoom yahudu madina yi la ko doon wax waaye seen maam yi noonu lañ doon def doon daw dee suñu boroom ne leen muutu ay dee leen daw ngeen ba fii dee leen gaa yi pour sedd ma ginnaaw gi ahyaahum mu génn leen wan yi dekkil leen ngir wan leen ne dee nekkul ci samay moyens yu ma def kese déedéet voilà dëgg la doo ñëw di sànni sa bopp ndax suñu borom ci boppam moo nañu wala tulqu bi ay aydikum ila tahluka bu leen jël seen bopp di ko sànni ci li nga xamante ni mooy lu leen di alak waaw waaye nag moo yooyu yépp gis nga bu may faju man jàpp ma ne garab bi may naan médicament bi naan médecin bi may seeti këne moom burut moom du ma wér déedéet mooy yàllaay wéral voilà moo ma jàgg moom ma digal nag may sabab lu jaare la ko ci yonentam alayhi salatu wasalaam di jàpp ci sabab yi ndax loolu sunnaay yonent bi la sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi nga xamante ni sama xel sama xel sama lépp ajuma ko lu dul ci borom bi ma dem def ko jaamu yàlla te jàpp ne insha allahu taala suñu borom man na maa wéral jaare la ko ci kii ma dem di uti loolu le loolu laay def mu ne wa qaatilu fi sabilillah moo tax lii nii ñi nga xam ne dañ ne noo jihaad lañ doon daw ginnaaw bi mu leen dekki leen ak ñu leen di xamal lii ne leen wa qaatilu ay won ak dee leen xare à partir de léegi bu ma leen santatee ne leen jihaad leen ci sama yoon bu leen fi génnati di daw naan hee man xaaral ma jóge dëkk bi boo fi newee ñu naan leen kaay leen jihaad aruuz arme yooyu daal wóorul xaaral ma dem foo xamante ne nii foofa gina gën sedd ta foofu moo gën a stable de suñu boroom nag ne leen waqaatilu xare leen de fi sabilillah waaye yéen way ngëm yàlla yi fépp foo xamante ne nii jihaad ju taxaw joo xamante ne nii boobu mooy ju ju ju jaar yoon daa taxaw ñu la la é jégul te loolu waxoon nañ la fi muy nekk farata loolu jarul ñu ciy ñëwaat kon na xare leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla alaa a te na ngeen xam anna allah kene boroom bi tabaraka wa taala sami'un alim mooy aji xamaakoon de alim mooy aji seen ñaan ak ñi nga xamante ne ku nekk lam la wax ah bu ñu wéetee seen biir lool boroom bi xam na ko de alim dégg na ko alimun aji man dal ladhi ana ki nga xamante ne nii yuqridu allah qardan hasana moo pare ngir lebal boroomam tabaraka wa taala ak leble boo xamante ne nii gu rafet lay doon bu ko defee fa yudaa'ifahu la alhamdulillah bu ko defee boroomam tabaraka wa taala de dina ko fulundil fulundil ñeel ko def ko ay fulundi yu bari dina ko multiplier ci lu bari de wallahu te lool leeral ci kanam nan lay multiplier yooyale mu ne wallahu te borom bi yaqbidu mooy kii ñëpp wa yabsutu mooy ki nga xamante ne nii mooy tàllal mooy ngëbal ku ko ku mu ku nekk sa wërsëg moom mooy ngëb wërsëgu nit ñi waaye mooy tàllalal képp képp koo xamante ne say wërsëg yaatu na sa am am yaatu na borom bi tabaraka wa taala mooy ki la tàllalal sa wërsëg waaye képp koo xam ne dafa ñàkk ay mbiram daal ubbeekuwul noonu na xam ne borom bi tabaraka wa taala la de waaye wallahu yaqbidu waa ji nga xam ne moom mooy joxe daal di tabe ci ay mbiram di joxe ndax yàlla tax kooku yàlla moo ko dëppale ci loola le wa yabsutu moo ko moo ko yaqbidu ka nga xam ne dafa ngott di téye yàllaa ko seetaan mun ak nay daal di koy dugg wa yabsutu waaye nag mooy tàllalal képp koo xamante ne nii xolam dafa tàlleeku na ko noon am amamam xam-xamam jotam yooyu yëpp muy ubbeeku ci noon borom bi moo ko defal wa ilayhi ta ci moom borom boobu tabaaraka wa ta'aala dong turja'uuna ci ngeen di dellu de muy waxati weneen ne alam tara beneen alam tara ngoog mu ne alam tara mu ndax gisuloo ba léegi ilal malayi ca mbooloo ma nga xamante ne nii min bani israil ca assemblée ba ca mbooloo mu bari ma ca waa banu israil ay mbooloo lañ mu bari min baadi muusa ca gannaaw seydina muusa alayhi salaatu wassalaam id qaalu keroog bi nga xamante ne ni ñoom mbooloo moom mële moom lañu wax li nabiyyin lahum ñeel ab yonent boo xam ne seenub yonent boo xamante moom laa leen yónni woon léegi nag kanta yonent bi mooy kan loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am na ñu ne moo doon sayyidina Shamwil ne Shamwil la woon moom la woon am ñu ne non non non Yusha ibn Nun la woon alayhi sala alayhim asalaatu wassalaam am ñu ne non benn yonent la rek boo xamante ne nii suñu boroom tabaaraka wa taala moom Sam'un la woon waaye boobu moo tax leen ko mel na al imaam Ibn Kathir ne Sam'un ne ci hébreu siin ak siin mooy siin gu tooy si siin gu tooy ak siin gu wow dañ leen di jàllarbe kon mooy Shamun gële rek walla am ñu ne kon Shamun la ñoo ñii ne noonoo Yusha ibnu Nun mu ne kon xoolal rek jëmbal mu mbooloo moole ca waa banu Israil ca gannaaw Seydina Musa alayhi salaatu wassalaam id fàttalekul ba nga xam ne xaalu lañ wax li nabiyyin lahum wax seen benn yonent ne ko ib'ath lana malika dañoo bëgg suñu boroom yebal ci suñu biir génn suñu biir malikan ci ñun waa banu Israil koo xam ne ab ab ab ab buur lay doon bu ko defee ñu ànd ak moom nu qaatil ñuy xare fii sabilillahi ci yoonu yàlla di jihaad ak ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi qaala yonent boobale ne leen alayhi salaatu wassalaam hal asaytum min kutiba alaykumul qitaal ne moo yéen est-ce que baadu yéen buñ bindee ci yen farataal ci yéen li ngeen xamante ne nii mooy xare allah tuqaatilu ngeen bañ a xare man loolu laay ragal de est-ce que yéen buñ bindee ci yéen farataal ci yéen li nga xam ne mooy xare est-ce que di ngeen xare gaa yi ne way xaalu gaa yu daal di rëbb li ngeen ne wamaa lanaa way gaw moo lan moo tee ba ñun ñii allah nuqaatila ba duñu xare fii ci yoonu yàlla waxat uxrijnaa te kat dañoo génne min diyaari naa lañ ñu ci suñu kër yi expulsé ñoo tooñ ñu noon yi dañ ñoo tooñ wa abnaa suñu biir doom yeeg yooyu yépp ñu daal di ñuy toroxal falam maa ba suñu borom ne lii lañ wax de waaye falam maa ba yonent ma ñaan alayhi salaatu wassalaam léegi nag <laughs> mbir ma am dina wax euh, kañ leen defal buur nan nañ koy accueillir waaye biñ leen nee rek mooy léegi jihaat bi ngeen doon wax nekk na farata ci lan moo xew falam maa kutiba alayhimul qitaal di nga xam ne ci lañ leen farataa ci seen ndodd yi ci seen kaw xare tawal law ci lañu tela wane ginnaaw bari ci ñoom illaa qalilan minhum lu dul lu néew ñoom moo ca desoon ne ñoom resté nañ ñoo nangoo jihaad waaye ji